a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suurati tawba wala suuratu baraa'a di suuratul faadiha wala ci ci ci jotaay yeewees waxuñu woon waxoon nañ yeneen tur yi ni muy tekk bam des almuqashqisha almuqashqisha mooy li nga xamante ne nii day setal di deñal way ngëm yàlla yi di leen sellal soril leen li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne jikko yi nga xam ne moom lay tudd fii te di ko melale te tamit di leeral naafiq yi loolu nag mu ci soril li nga xamante ne nii mooy way ngëm yàlla yi loole mooy al muqashqisha saar bii nag dañ ko koy woowe moom la gin a siiwee waaye tamit suuratul kaafiruun nag suuratul falaqi ak naas tamit dañ ko koy woowe muy al muqashqisha kon bii la gën a siiwee muy suuratu tawba di suuratu baraa walillaahi alxamdu walminna léegi nag <clears throat> ginnaaw loolu kon bu ñëwee fi nga xam ne moom lañu yemoon sunu gisoon nañ laay bu njëkk bi fi suñu boroom di wax ak deñ mooy deñ woote wax ca aj ga mu leer nàññ ci ci juróom ñeenteel wat mi gëne boroom bi tabaaraka wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama daal di yëgle wax ci ñi nga xam ne ñoom lañ amaloon ay poñ ci way yéefér yi ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yu bokkaalekat yi ne leen nag borom bi kon deñ na ci yéen ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag fasiixu léegi nag wéy leen vaquer leen ci seeni préoccupation mooy dem leen di dem ak dikk daal ci jàmm filar di ci suuf sii ci Makka jaziratul arab ak fi nga xamante ne mooy suuf si daal arba'ata shuhurin li nga xamante ne mooy ñeenti weer wa'lamu te ngeen xam ne nag na annakum fu ngeen man di nekk ke yéen yéefér yi ghayru la lottalu ngeen borom bi tabaraka wa taala ci kaw suuf de bu leen yaakaar ne seen caay-caay gi ngeen nekke dangeen la lottal borom bi ba saa bu leen naree duma dinool di ngeen rëccu ko lool du am de wa anna allaha te na ngeen leer te yëg ne kene borom bi tabaraka wa taala muxzil kaafiriina aji gàcceel la way yéefir yi de léegi nag fasiixu fil ardi arbata ashhur loolu boroom xam-xayam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute boo seetloo waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoo amoon dafa am ñoo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa amoon ak ñoom ay poñ yu leer ba ngeroog ba muy gis sulhul bi comme ni ñu ko tudde woon ci li nga xamante ne nii te juróom benn neelu at ma ba mu bëggee gàddaay yi ba mu bëggee daldi de moom rawaa Makka ne ko doo fi dugg ñu amoon accord yooyu mu amoon ak Seydina Suhayl radiyallahu anhu al-Aamiri temps yooyu moom la waa màkk yónni woon ndax ci ñoom la bokkoon gëmagul woon léegi nag mooy fukki at yooyu waxoon nañ la waa Quraysh seen côté yàqu na ak waa banu diil bokk ci waa banu Bakri ña ko yàqoon waaye am na ñu des léegi nag ña des te desoon ci juróom ci fukki at ya ñooñu dina ñëw wax seen mbir léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne ci waasoy arab yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ñu ko tudde woon dafa amoon ak ñoom ay pacte yoo xam ne matul woon li nga xamante ne mooy ñeenti weer am ñoo xam ne ëppoon na ñeenti weer am ñoo xaman leew la nag la suñu borom nag di leeral ne nag fasihu mooy ñi nga xamante ne nii mataluñu woon ñeenti weer mooy e, jamonoy jàmmoo patt jàmmoo bi nga xam ne moom lañ amoon ak poñi jàmmoo yi amoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ne léegi nañ ko yóbbu ñoom ba moom la naan may nañ leen ñeenti weer mooy ñooñu dañ leen di yóbbu seen yos ba ñeenti weer loolu benn wax la am ñu ne comme ni nga xamante ne ni noonu la ko al imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi leerale ci al bidaaya wan ne loolu mën naa nekk ne kon ñi nga xam ne ñoom mataluñ ñeenti weer dañuy jël seen seen seen seen dexel bañ amoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam xëcc ko yéege ko weer wala rek moom fa nga xam ne moom bu doon ñetti weer la mu yem fa kon loolu la comme ni yeneen laay di wax léegi nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom mataluñu woon ñoom moom ëppaloon nañ ñeenti weer ñoom dañuy rester ca la xamante ne ni dañuy des te la nga xam ne àpp ba ñu amaloon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag la suñu boroom di wax ne kon mushrikuuna yi yëgal leen ne fasiihu fil ardi nañu wër ci li nga xamante ne suuf léegi nag mu des ñoo xam ne amuñu woon ak moom pacte dara léegi nag ñooñu tamit la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dama ko naroon a fàtte ne ñooñu lañ leen ci ñeenti weer yi loolu mooy li gën a siiw sinon masala bii nii masala la boo xamante ne nii bu gudd la bam na ay wax yu bari yoo xamante ne nii moo est-ce que mbir yi léegi ñeenti weer yi kañ lay commencer voilà loolu li ci gën a dëgër mooy ne mooy yawmul hajjil akbar comme ni ko suñu boroom di waxee te yawmul hajjil akbar comme ni ko tuddee tudde dinañ ko gis mooy laayam ñetteel bi loolu li gën a dëgër mooy yawmu nax mooy bés bi nga xam ne moom lañ xamee bés bi nga xam ne mooy bésub tabaski comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko jëlee ci ñoom seydina wa mawlaana ni <clears throat> nga xamante ne nii abdallah ibni abi yawfa waaye it naka noonu moom lañ ko jëlee ci ki nga xamante ne mooy seydina wa mawlaana umar ibn ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala wa arda loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën dëgër kana yawmul hajj al akbar mooy bés bi nga xamante ne nii mooy bés bi nga xamante ne mooy bésub tabaski te loolu la mawlaana abdallah ibnu umara radiyallahu anhu daal di soloo jële ci yonente mi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamul buxaari daal di indi rahmatullah alayhi ta'liqan daal di koy def ta'liq mooy da koo da ko wax noonu waaye mooy jàllale bi matul jokkoowul dëgg-dëgg mooy ne amul ci càllale boo xam ne dafa jokkoo loolu lañ naan ta'liq bu mu lonku waaye al imaam Abu Dawud as-Sijistani yu moom taa moom daal dina koy matal daal na koy solo ci sanad bu wér mook al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullah alayhi mawlana Ibn Umar lii wane ne yawmul hajjil akbar mooy bésub tabaski mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa taxaw yawmu nahri la mawlaana ibn Umar wax radiyallahu anhuma fa qaala mu ne ayu yawmin haadaa moo bii bés ban bis la qaalu ñu ne ko fa qaalu yawma nahr lii de mooy bés bi nga xamante ne mooy bés bi ñuy loj gëléem yi fa qaala haadaa yawmul hajjil akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen bés bii mooy yawmul hajjil akbar kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër que ne yawmul hajjil akbar mooy bés bii te loolu it la mawla maana ibn Mas'ud ak ibn Abbas radiyallahu anhuma ak ñoom al-Mughira ibn Shu'bata loolu la imaamu Malik imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi loolu la wax am na ñeneen nag ñu ne yawmul hajjil akbari moolu bés boobu mooy bésu Arafat comme ni ñu ko jëlee ci Seydina Omar ak Seydina Uthman ak Mawlana ibn Abbas solo nañ ko ci moom te lool mooy mazhabu al imaam Abu Hanifa ab wax la tamit boo xam ne bu ñu jëlee ci al imaam Shafi'i yi rahmatullahi alayhim waaye yoolu lépp ginu la dëgër li gën a dëgër mooy lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne yawmul hajjil akbar mooy yawmun nahri mooy bés bi nga xamante ne ni mooy bés bi ñuy loj gëlee ni te mooy bésu tabaski am na ñeneen nag ñu ne moo yawmul hajjil akbar yi daal comme ni nga xam ne noonu lañ ko jëlee ci al imaamu Thawri ak al imaam ibnu Jurayj rahmatullahi alayhima ñu ne mooy ayaamu minaa yëpp bésu minaa yooyu nga xam ne ci la ñuy loj yëpp nga xam ne daa fa mooy bésu minaa yi loolu daal mooy li nga xamante ne nii mooy ay mooy yawmul hajjil akbar waaye loolu yépp ngeen la dëgër insha allahu taala kon nag affaire baago ñi nga xam ne amuñu woon benn délai ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen a yóbbu kon ci ñeenti weer ñi nga xam ne seeni seen poñ yañ amoon jàmmoo nga matuloon ñeent li gën a dëgër insha allah mu yóbbu leen ba ci ñeent yi ñi nga xam ne nag ëppaloon nañ ñeenti weer yi ñooñu ñu bàyyi leen ilaa ajalihim ba nga xam ne dëxeel wañ amoon <coughs> alhamdulillah ak yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag jamono jooju nga xamante ne nii nag mooy ci la ñeenti weer yi pour ñi nga xam ne ñoom la concerné moo ne leen nag kon fasihu te mu ngi commencé kon yawmul hajjil akbari walla loolu lañ doon wax dañ koo naroon a tëb mooy bés boobu la délai bi tàmbali mooy bis bi Seydina Ali na Abi Taalib radiyallahu anhu xam nga waxoon na ko ci bisu bésu Arafat mooy bés bi jiitu yawmul hajjil akbar ngir nit ñi foofu dañ fay dajaloo mu wax leen ko waaye yow yawmun nahri tamit Seydina Siddiq ne ko woon qum ya Ali jógal yow Seydina Ali fa addi risalata rasulillah nga daal di jooxe li nga xam ne mooy bataaxalu yonent bi alayhi salatu wassalaam waxoon saxaaba yu bari na leen jàppale leen ko ci loolu boobu la commencé muy yawmul hajjil akbar di jeex comme que ñeenti weer la te zul xijja la mooy weer wu mujj léegi safar <laughs> mooy li nga xamante ne bu ci tegu mooy muharram léegi muharram safar rabiul awwal ca rabiul thani ca dix rabiul thani foofule fa nga xam ne foofule nag fa la ñeenti weer yi di jeexee suñu boroom nag ne jamono jooju yépp nag fasiihu fil ardi mooy am ngeen ci daal mën a joxe seen yitteeg yooyu di dama ko dikk te duñ leen def dara mooy nekk leen ci seeni suuf leen ci seeni préoccupation ak seeni occupation arbaata ashhurin ñeenti weer wa'lamu na ngeen xam nag lum ci man di doon ko ne yéen de munoon ko ngeen ghayru mu'jizillaahi nekku ngeen di mu lottal borom bi tabaaraka wa taala bu leen naree mbugal fii ci kaw suuf wa anna allaha te na ngeen yëg ne anna allaha ke borom bi muxzil kaafiriina aji géccil la gàccil la yéeféer yi mu ne waadaa nun ba léegi ak yëgle ak la yëgal ba ca kaw ba mu yëg minallaahi tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala ak ak xamle minallaahi tukkee ci yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ilan naasi jëme ko ci nit ñi muy yéeféer yi nga xam ne ñoo fekke aj ga ngir ñu yëg jil ak akbari bésu aj ku mag gi te lool leeral nañ masala yi ci jëm ak wute yi ci am ak li ci gën a dëgër léegi nii walillahi alhamdu wal minna mu ne bés boobu surtout bés boobu na ngeen ko ca leeral ndax ci xew anna allaha yëgal leen mushrikuuna yi nii muy naas yoo yële anna allaha ke ne borom bi tabaraka wa taala bari'un dañ na ba set wecc minal mushrikiina ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale yi de bokkaalekat yi wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam dañ na ci ñoom fa in tubtum wax leen yéeféer yi yéen jàngal leen leen laaye yi nee leen fayin tum-tum bu dee tuub ngeen delluwaat génn ci seen kéeféer gi daal di gëm nag fa huwa moom de xayrun lakum moo gën ci yen wa in tawallaytum waaye bu ngeen dum mooyoo faalamu na ngeen xam ne annakum kuene yéen xayru moo ji zinlah ma waxaat leen ko nekk ngeen koy lottal borom bi tabaraka wa taala man koo rëcc ne wa bashiril ladina kafaru te nag na nga bégal joxal laa bon wel ñi nga xamante ne alladina kafaru ñi nga xam ne ñoom seen boroom tabaaraka wa taala bi adaabin alim ci mbugal mu tar moo xam ne moo leen di yott buñ génnul ci seen kéeféer gi moo leen di dal léegi nag suñu boroom ne illa alladina aattum lii nag concerné wul li ma wax nii arbata shuhurin yii mooy ñi nga illa alladina tum ba mu des ñi nga xam ne ñoom da ngeen amoon ak ay paktaki poñ ci ñoom ninal mushrikiina te bokk ci bokkaalekat yi summa lam yanqusukum shay'a te ñoom wàññi wuñ ci lool dara mooy respecté nañ ko walam nit ñi ci seen kaw ngir daan leen ahadan kenn ku leen nar a noonoom fa atimmu ilayhim aadahum ñooñu ñoom da ngeen matal ak ñoom seen àpp ya ngeen amoon délai ya ngeen amoon dëxal ya ngeen amoon ilaa muddatihim ba seen dëxal ba ngeen amoon ak ñoom jeex mooy ñi nga xam ne fukki at lañu woon ñoom nañ nekk ci fukki at yi bu dee ñu ngi respecté li ba léegi inna allah ndax borom bi tabaraka wa taala yuhibbu dafa sopp lool al muttaqiina ñiy ragal borom bi tabaraka wa taala di dox ay digleem tay sori ay terrain wallahu taala